ak ñaar ak fanweer bi ak fanweer ak benn ak fanweer ak ñaan ak fanweer ak ñaar di wax ci li nga xam ne mooy bi suñu boroom ne maa jëmale ci yow yonent bi alayhi salaatu wassalaam am mbooloo ci jinne yi ñëw déglu ci alxuraan ba ñu dégloo ba dem daal di dem di waar seen ni ñoñ ña léegi nag ñu ngi ci xool est ce que moom ña uhiya doon wax benn la wax nañ la am na ci boroom xam-xam yi rahmatullah ñu ne benn la te ku mel ne al imaam ibn Ishaq bi mu nettalee nettali bii te lii mu ngi xaw kon fukkeelu at mooy ginnaaw bi nga xamante ne nii ci lañ yónni yonent bi alayhi salaatu salaatu wassalaam alors que mooy nettali qul uhiya bi sayyidina abu ibn abbas doon wax loolu da lay leer ne mooy bi ñuy dóor a yónni yonent bi alayhi salaatu wassalaam ba jinne yi xam ne mënatuñoo dem ci asamaan yi loolu rek day wane ne kon mbir mi problème am na ndax lii manu la xew ñaar fukki at euh, après muy bokk fukki at ginnaaw bi ñu yónnee yonent bi alayhi salaatu wasalaam muy bi mu demee Taayif fekk sayyidatu Xadiija radiyallahu anha génnaa dina Abu Taalib ñi ko doon jàppale foofale ca Makka mu ne naa dem ci Taayif ngir woo leen ba xam ñoom ñu delloo ko delloo bu ñaaw loolu nag mooy nag ci yoon bi bi mu paree li ñu wax keroog yëpp ci jotaay bii weesu yonent bi alayhi salaatu wasalaam bi muy dëpp nag ci la ñaan ñaan gi nga xamante ne mooy ñaanam gu siiw gi mu ne Allah allahumma ilayka ashku da'fa quwwati wa qillata hiilati wa hawaani ala an-naas yaa arhamar raahimiin anta rabbul mustad'afiin wa anta rabbi ilaa man takilunii ilaa ba'iidin yatajahamuni aw ilaa aduwwin mallaktahu amri in lam yakun bika ghadabun alayya falaa ubaali ghayra anna aafiyataka hiya awsa'u lii a'uudhu bi nuuri wajhika alladhii ashraqat lahu adh-dhulumaat wa saluha alayhi amru ad-dunyaa wal-aakhirah an yahilla alayya ghadabuka aw an yanzila bi sakhatuk laka al-utba tarda wala hawla wala quwwata illa bik loolu muy ñaan bu siiw boo xamante ni nii siiw na keroog la ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñaan bi waa Taayif dàq dàqee daal di koy delloo delloo bu ñaaw mu ne allahumma e yow sama borom ilayka ashku ci yow dong laay jàmbat moo tax jàmbat baax na le mais jàmbat yàlla bul jàmbat benn mbindeef waaye del jàmbat yàlla de comme li Seydina Yaqub waxoon ne ci borom bi man am innama ashku bathi wa huzni ila ne man sama njàqare sama tiis dama koy jàmbat waaye borom bi tabaaraka wa ta'ala kese seen sang nag yonent bi alayhi salaatu wa salaam ñoom yonent yi jàngal ko fi mu ne kon allahumma eh yow suñu boroom ilayka ci yow képp kuntu ashku laay del laay laay jàmbat de dan fa quwwati sama doya de kàttan ci kanamu borom bi tabaraka wa taala wa qillata hiilati ak samay li nga xam ne sama néew sama gàttu ay pexe yoo xam ne moom laay mën a teg njir nit ñi dugg ci lislaam mooy kanamu ci kanamu borom bi tabaraka wa taala kenn matut walaw kaana al mustafa alayhi salatu wassalaam wa hawaani ala nnaas ak sama doyadi gi nga xamante ne moom laa doyati ci bëtu nit ñi ci waa Makka ñi nga xam ne falaa dëkk waaye ak waa Taayif ñii nga xamante ne nii ñoom ak dàq nii wa qillata hiilati wa hawaani ala nnaas yaa arhamar raahimiin maa ngi lay woo di la dagaan yow mi nga xam ne yaay ci gën a dàq yërmande yaa dàq yërëme ñi yërëmaatee anta rabbul mustadafin yow borom bi tabaaraka wa taala bi may dagaan di ko yow de yaay boroomu ñi nga xamante ne ñooy way néew ju doole ñi les opprimés ñi ñu sonal ci réew yi di leen ñàkkal doole di leen ñàkkal doole de ñooñu yaay seen borom wa anta rabbi yaay sama borom man sayyidina muhammad alayhi salaatu wassalaam ilaa man takiluni in eh, alak ci kan ngay bàyyi nga may nga may wéer samay mbir yow borom mi tabaaraka wa taala kan nga may bàyyeel ilaa ba'id ndax danga may bàyyee nit koo xam ne ku sori la yet a yatajahamu ni di ñëkkal xar kanamam bu ma ñëwee ci ñoom comme waa Taayif nii aw ilaa aduwin malaktahu amri wala boog danga ma bàyyi danga may bàyyee koo xamante ne ab noon la boo xam ne danga ko moomale samay mbir ilaa inna inna man in in lam yakun alayka ghadabun alayya fala ubali di ne ko nag lii lépp mooy loolu day laaj ab laaj la waaye xam na ne boroomam masu koo bàyyi te du ko bàyyi maa wadda'aka rabbuka wa maa qalaa la ko waxoon sa boroom bàyyiwula mukk yow rasulullah wa maa te merawu loolu xam na ko waaye nit booy ñaan da ngay jël li nga xam ne wane ne yow doo dara ci sa kanamu borom ak koo man di doon mu ne in lam yakun bika alayya ghadabun ghadabun alayya fala ubali mu ne bu benn am sam sànj daal fekk dalul sama kaw lii may daj ci li nga xam ne moom nga ma jox muy li nga gàll sama loos muy ma woo jaam dugal leen ci lislaam feem lu ma ci man di góobe rek dinaa ko gar lu ma ci man di dal moom daal garaawul fekk man daal leen kese la in lam yakun alayka bika alay ghadabun alayya budul ne sam sànj sam mer dal na sama kaw man rasulullah sallallahu alayhi wa fa fala ubali kon faalew ma leneen lu may dal nit ku ne jullit bu ne nag nii nga war a mel booy def ngir yàlla lu la ci waay mën a wax gëwër muñ li ngay def nekk ay purux ci sa kanam lang leen defaloon yëguñu ko di la jéebaane fu nekk yow même boo ko yëgee waroo mer dangaa war a wax borom bi lii yonent bi alayhi salaatu wassalaam wax ne man borom bee tax may def de in lam yakun bika ghadabun alayya fala ubali borom bi man daal lu ñu man di wax garaawul bu dee daal yow sam sànj dalul sama kaw man faalew ma li nga xam ne moom la ñuy wax a a jëf ghayra anna aafiyataka hiya awsa'u lii mu ne sauf am na loo xam ne moom mooy li yaatu ci man mooy sa jàppandal sa li nga xam ne moom nga may jàppandal may ma ci aafiya teg ma ci aafiya bi nga xamante ne ci laay mën doxe li nga xam ne moom nga ma digal te moom nga ma sant ma rasulullah mooy nekk jaam ci sa kanam tabaaraka wa taala mooy li gën yaatu ci man a a'udhu bi nuuri wajhika alladhi ashraqat lahu la dhulumat maa ngi daw di laqu ci sa leeruk li nga xamante ne sa jëmm ji li nga xamante xamante ne nii mooy la face d'Allah alladi bi nga xamante ne nii ashraqat lahu dhulumat moo fenkal li nga xam ne mooy ne lëndëmoon yépp bu ko borom bi xoolee ci la génn ci li nga xamante ne nii mooy ak lëndëm mooy ak ñàkk a nekk bam soppalee nekk ko da koy xool bu koy jublu ci moom loolu génn ci li nga xam ne mooy lëndëmi ñàkk a xam mu réer lëndëmu ñàkk a exister mu andi ko ci li nga xamante ne mooy nekk nekk gu ñu xam wa saluha alayhi amru dunya waaye it maa ngi daw di làqu ci bu xar kanam leeru xar kanam gi nga xam ne mooy borom bu tabaaraka wa ta'ala di jëmmam ji xamante ne nii moom ta nekk-nekk boroom bi tabaaraka wa taala mi nga xam ne ci moom la yéwéne mbiru àddina bi yépp wal waaye mbiru allaaxira ci moom borom boobale la la yéwéne de an yahilla alayya ghadabuk maa ngi laqatu ci yow borom bi ngir lan daw bañ sa sànj daal di dal sama kaw di sa mer yanzila bi saxatuk waaye it di daw di làqu ci yow moo mële borom bi tabaaraka wa taala mbir li nga xam ne mooy sa tar mer dal di dal ci sama kaw man rasulullah mu ne ko laka al-utba hatta tarda laka yow la ñeel al-utba mooy di def lépp loo xamante ni day tax ma gin laa jege gina am sa ngërëm dama koy def ci yow la ñeel te yow lañ ko waxal defal hatta tarda ba kerem ngay gërëme suñu jëf yoo yëleeg suñu action yëlee wala xawlata amul benn pexe ngir rëcc ci li nga xamante ne mooy li borom bi namm ci yow bu dee safaan la wala xawla amoo pexe ngir def li la borom bi tabaraka wa taala digal wala xawla manoo am benn pexe ngir mën a def dara baax waaye rëcc ci xam ne safaan la amoo kattanu jaamu borom bi wala quwwata ci li nga xamante ne mooy problème yi la mën a dal alka day la mën a dal illaa bi ka lu dul jaare ko ci borom bi tabaraka wa taala lii mooy ñaanu taayif bu siiw bi bi mu waxee lii nag di ñibbi nag di dem ba dem fi bërëb bi ñu naan Naxla al imaam ibn Isxaaq mu ne bi mu àggee foofu nag moom yonent bi alayhi salaatu wassalaam di julli nag dafa jóg di julli ci guddi gi mu am nag ay jinne yoo xamante ne nii ñu ne moom moom ci riwaayam dane juróom-ñaar lañu ñu ne jinne ci jinne nasibi yii ne yi déglu alxuraan bi ñu paree nag bi yonent bi alayhi salaatu wassalaam paree rek ci lañu dem ñoom jinne yoo yële mu ne moom imaamum ni Isxaaq ci riwaayam mu ne léegi nag foofu nag la suñu borom nag daal di nettali seenum nettali mooy jinne yoo yële gëm ba pare dem di woo seen ñooñ ya mu doon lu koy nettali ci wa iz naa ilayka nafaran minal jinni yastami'una al-qur'an ci la nettalee ci lii ne iz wa iz sarafna la ñu jëlbal ñu jëlbati daal di jëmale ci sa wet ilayka fa nga nekkoon nafara am mbooloo minal jinni ci jinne yi yastami'una al ñuy déglu al-qur'an ba li nga xamante ni ci lay waxe ci laayab fanweer ak benn bi wayu jër ko mu musal leen leen min adabin alim ci mbugal mu tar mi mu ne wa qaala tabaaraka wa ta'aala suñu boroom teg ci qul uhiya ilayya tekki ne qul uhiya di nettali mbiru jinne yi ne qul uhiya waxal ne wax nañ ma annahu istama'a nafara min al jinni kon am mbooloo booy wax yu nañ ma ne ken am na mbooloo ci jinne yi ñoo xam ne dañ maa déglu dañoo ñëw di déglu alquran léegi nag mu ne foofu ila axiri al qissati min xabarihim fi hadhihi suura al imam ibn Ishaq ne loolu nag ba ni nga xamante ne nii mooy seenum nettal ni mu jeexee ci saar boo bële boo seetloo kon imam ibn Ishaq dafa jàpp moom riwaayam ni ko ëndee te mooy côté bii nag bokkul ak lim Muhammad ibn Ka'b al-Quradi mooy fii da ko nettali mais côté bii nii muy nettali jinne yi mooy bi duuni sanad la mooy amul càllale da ngay gis ne moom dafa jàpp ne kon suuratu qul uhiya ak suur ak fii nii wa sarafnaa ilayka nafaran minal jinni benn xew-xew bi nettali loolu nag nañ teg foofu suñu baaraam ba bii di ñëw ñu gis keneen koo xamante ne wala leneen ci boroom xam-xam yoo xam ne dañ ne mukk lool memewul noonu de mooy ne qul uhiya mooy li nga waxoon sànq moo am qul uhiya ba ba ñuy dooru yoon yonent bi alayhi salaatu wasalaam la lii nag mooy bi mu jógee la te loolu mooy fukki at jaar